ash-Shaafi'iyyu rahmatullahi alayhi fi matni al-arba'iin an-nawawiyya fi al-ahaadiith as-sahiihati an-nabawiyya al-hadiith ath-thaamin wa thalaathuun an Abii Hurayrata radiyallahu ta'aalaa anhu annahu qaala qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam inna allaha taala qaal man aadaa lii waliyan faqad aadantuhu bilharb wa maa taqarraba ilayya cabdii bishay'in ahabba ilayya mimmaa aftaradtu calayhi wa maa yazaalu cabdii yataqarrabu ilayya binnawaafili hattaa uhibbahu fa idaa ahbabtuhu kuntu samcahu alladii yasmacu bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha wa la'in sa'alani la'u'tiyannahu wa la'in ista'aadani la'u'iidannahu rawaahu al-Buxaari rahimahullah kon al-imaamu an-Nawawi hmm. rahimahullahu ta'aala mu ne al-hadiis mooy ci ñeent fukk ko xadiis yi ñaar quarante deux xadiis nga xamante ne nii moom la indi ci téere bii mu ne alxadiisu bii moom mooy xadiis bi nga xamante ne nii assaaminu mooy juróom-ñett wa salaatun ak fanweer muy fanweer ak ah muy trente-huit mu ne an abi hurayra bii mu ngi koy seydina abi hurayra radiyallahu anhu yal na bi tabaaraka wa taala juróom ko annahu qaala neena qaala wax na rasulullah dawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam neena inna allaha taala mu ne boroom bi tabaraka wa taala mi nga xam ne kawe na te yéegut qaala neena man aadaali waliya képp koo xam ne dang maa noonool sama panandoo sama waliyu faqad aajantuhu bil harb kooku moom na xam ne man boroom bi déclaré naa ko guerre wa ma taqarraba déclaré naa ko xare wa ma taqarraba ilayya abdi te du jegeñ jegeñ lu ilayya ci man borom bi tabaraka wa taala abdi sama jaam bi shay'in ci dara loo xam ne ahabba ilayya lu gën a soppu lu gën soppu ci man mimma ca la nga xamante ne ni faradtu alayhi li ma ko jàmm nit ak jinne amul kenn ku may jé fexe jegeñ loolu ci loo xam ne dina fexe bi ma jegee man borom bi ci ay jëfam ay ay ay jëfi yàlla jaamu yàlla lu raw li nga xam ne moom laa ko farataal voilà léegi nag leer na lii boo ko xamee mooy képp ko laal la voilà bàyyi yow li la yàlla farataal yow wooroo waaye da ngay joxe lekk loolu mooy la <laughs> yow julliwoo waaye da ngay def leneen ci place ngir nee nga yow bi nee na nee nga da ngay li ngay def ngir jege yàlla mais borom bi nee na man sama jaam manu ma def lu may lu mu may gën jege lu ma gënal lu ma gën a sopp li nga xam ne moom laa ko teg sopp gu ko sopp sax moo tax mu def ko farata ngir jàmm di ko def tout le temps loolu nga bàyyi ko fi ne yow sama xel ngay demee quoi voilà naa non waaye foog naa yooyu joxe lekk moo gën quoi ndax xam nga jariñ la ma ne yooyu tegal ne sa wax yooyu te xamal ne déggal xadiis bi sa boroomay wax déglul ta nga bàyyi wax yi caaxaan yi ngay wax mu ne wamaa yazaalu abdi mu ne wamaa yazaalu ta du deñ abdi sama jaam yataqarrabu ilayya di daal di jege-jegelu ci man bin nawaafil ci ay naafila yu muy def voilà hatta lu dul uhibba ba ni nga xam ne laa koy soppe voilà mooy ne jaam bi du deñ di ma jéem a jege jegeñlu di boroomam nga ay naafila ginnaaw bi mu defee faratay gis nga waaw mu ne nii mooy faratay yi la borom bi gën a sopp léegi di côté julli wala côté woor ngay ay wooru naafila waaye bu dee côté zakat bi nga joxee li nga xam ne farata la pare nga bari looy borom bi voilà mu ne loolu noonu lay def koy sopp xatta bii mën naa nekk bés boobu la la ko borom bi defal sopp cofeel boo xam ne mooy gu gu spécial boo xam ne gu jagle la gum ko ne flor léegi nag mu ne kon mën naa nekk bu yàgg mën naa nekk ci lu lu jege wala hatta ba tera uhibbahu laa koy sopp fa ida ahbabtu ay bu agsee ci darajaay ma sopp ko jaak borom bi jaamam yépp la sopp même yéeféer yi waaye lii mooy sopp gi nga xam ne sopp spécial la bu wute sopp gu gu gu gu gu gu joyal gi nga xam ne moom la joyal jaam yi moom la sopp jaam yi bii voilà mu ne nag faja ahbabtu bu ma ko soppee sopp goo gële kuntu man borom bi tabaraka wa taala nekk jaam boo bële sam'ahu déggam gi nga xam ne alladhi yasma'u bi dégg déggam gi muy dégge noppam yi muy dégge dégg déggam gi dégge man la borom bi mooy daal mooy ne loolu daa bëree fii mooy ne du dégloo lu lu neex yàlla voilà moom kese lay déggati voilà wala moom en borom bi tabaaraka wa dafa def ne waa ji manatu la moom lépp lu muy dégg ah nopp bi dootul dégg kon lépp lu dul lépp lu mu def rek daa fekk moom loolu moo neex yàlla voilà te tamit mooy lépp loo xamante ne nii sam'u alladhi yasma'u bi mooy li ma neex kese lay déglu li neex yàlla kese te leneen lu wuteeg loolu du ko déglu voilà. ren nag mu ngi noonu le wa basarahu alladhi yubsiru bi ma nekk gisam. gi nga xam ne moom lay gisee man man borom bi tabaaraka wa taala mooy du xoolati du gisati lu dul loo xam ne lu ma neex fekk fa lay teg bëtam fa la bëtam di tegu te loolu lay xool mooy lu neex yàlla rek fu ngërëmal yàlla nekk moom la loolu lay déglu loolu lay dégg te lu moroomam lu ngërëmum yàlla nekkul du ko déglu waaye lu ngërëmul yàlla ne foofee moom lay xool lu ngërëmul yàlla nekkul moom gisu ko silmaxana ji wa yadahu allati wallati allati yabtashu bi waaye wa yadahu may nekk bu boobaa yadahu loxom bi nga xam ne allati bi nga xam ne yabatushu bi mooy moom lay gisee moom lay laale di ko laale di ci jàppe loxoom boobu man la mooy du laal lu dut lu neex yàlla tabaraka wa taala waaye loo am ne beneen tamit boo xam ne mooy moom comme que borom bi ay ak déggam amul amul amul frontière ak gisam amul frontière borom bi mën na defal waajooju loolu tamit ci la ci ci kii la bokk mooy ne mën na toog fii di dégg waa nekk Francisco ndax San Francisco di wax mu dégg ko voilà loolu jombul borom bee ne mooy nekk loolam voilà te boroom bi loolu bi gën a màgg nag mooy li ñu njëkk a wax mooy ne dootul xool dootul wax dootul déglu lu dul lu gërëmu yàlla ne jeex na. yàlla kese la gis jeex na mu ngi noonu mu ne nag wa rijla wa rijlahu allati allati yamshi biha wa rijlahu maay nekk tamit tànkam bi nga xam ne allati bi nga xam ne yamshi biha moom lay doxe mooy du dox lu dul foo ko mu dox mooy du neex yàlla la voilà kii mooy day nekk muhammadi pire xolitu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax loolu la woon yonent bi alayhi salaam mooy wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha te lu mu def borom def ko defal moo ko def loo moo tax mu ne bu ngeen ko man yuti'i llaha man yuti'i rasula ku topp yonent bi alayhi salaam nit ki nag foofu la ko borom bi di xëcc mooy da koy boole ci kuppi yonent bi alayhi salaam la koy def voilà nga xam ne lépp lu mu def mooy borom bi la moo ko def loo voilà kon mu ngi maay nekk tànkam bi nga xam ne moom lay doxe di ko jeegoo wala wala insanani te bu ma laajee sama jaam boo bële la ontiyan na wat naa ne man boroom bi dinaa ko jox wala in istaadani te bu ma sàkkoo ma daal di koy musal daal di koy muccal ci ay problème la uidan na daal di koy aar ci ay musiba yu ko nar a dal wala façon iblis ak façon yooyu waat naa ne la uidan na waat naa man dinaa ko aar dinaa ko dinaa ko laq te dinaa ko musal rawahu bi nga xam xamante ne ni moo solooni mooy al-Buxaari mooy al-imaam Muhammad ibn Ismaa'il ibn Ibrahim ibn al-Mughiira ibn Bardizbah al-Buxaari al-Ju'fi al-Ju'fi al-Buxaari rahimahullah kon al-imaam an-Nawawi rahimahullahu ta'aala ne al-hadiis at-taasi'u wa thalaathuun an ibni Abbaas radiyallahu anhumaa anna rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala inna allaha tajaawazanii an ummati alxata'a wannisyaana wa mastukrihu alayhi xadiisun xasan rawaahu ibnu maaja wal bayhaqi rahimahuma allahu wa gayruhuma kon al imaam an-nawawi rahimahullah mu ne al xadiis xadiis bii mooy xadiis bi nga xam ne at-taasi'u mooy li nga xam ne mooy neuf wa salaatun ak trente muy trente-neuf yi mu xadis bi fanweeru xadis beeg juróom ñeent mu ne an ibni abbas mu ngi koy jële ci doomi abbas yi ni abdillah radiyallahu anhuma anna rasulallahi kene ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa neena inna allaha dëgg-dëgg borom bi tabaraka wa taala tajaawaza lii daal dina may fompal per mooy baalal na ma jéggalal na ma ngir man man man yonent sallallahu alayhi wa sallam man la ko defal loo xam ne ak ngëneel la gum ma defal man maa tax mu defal ko sama sama xeet voilà an ummati wëlliif li nga xam ne mooy sama xeet alxataa li nga xamante ne nii allah allah loolu lii amañu ko lulul fadlu bokk ci ngëneel xeet yonent bi saa waaw mooy xeet bi nga xam ne mu ngi lañ ko yónnee sinon am na xeet bu mag bi nga xam ne yonent bi saa saa wa maa arsalnaaka illaa rahmatan lil aalamiin boobu xeet boobu mooy xeet bi mooy malaaka yeek yonent yeek ñépp ci lañ waaye bii nii muy wax nii mooy xeetam bii nga xam ne ca la ko yàlla yónni ba biñ ko yónnee ba ni àddina bi tukkee ñépp ñi ko gëm rek ñooñu borom mooy ñi ko gëm voilà ummatul ijaaba mu ne ñooñu daal di nay faxas daal di per baal jéggal na an ummati wëlli samaw xeet alxata ak njuumte buñ defee njuumte borom bi du leen ci tenir rigueur rigueur du leen duñ def njuumte mu ne kaay daf ma dóor leen daan bi ma waxoon voilà mooy loolu kon loolu njuumte borom bi jéggal na ko ngir man yonent ba sa sam sama xeet wan nisiyaan ak fàtte bu ñu fàttee dara moo tax ku fàtte julli jot nga fàtte ba julli ji weesu yow bàkkaar yi nekk ci ku toog julliwul ah yow ko kenn du la ko teg parce que da ngaa fàtte wamas tukrihu waaye it sama borom dindil na ma bañ leen a teg daan ci kaw loo xamante ni dañ leen kee dañ leen kee forcé voilà moom laa loolu wax naan la boo tax waa ji ñëw ne ah al bu ñuy al bayyinatu ala al mudda'i voilà wal yaminu ala man ankar lakin al bayyinatu hadith boobu waxoon nañ la il faut ñu xool waa ji bu nee maa def dañuy xool est-ce que forcé wuñ ko wala naanul wala yooyu voilà ndax wamastukrihu alay bu dee ku ñu forcé la li nga xam ne dañ leen kee forcé sama xeet loolu borom bi tabaraka wa taala jéggal na leen ko ngir man al imaam an-Nawawi mu ne xadiisun lii de xadiis la xasanun bu rafet ta baax rawaahu solo na ko Ibnu Maaja waxoon nañ la la tudd wal Bayhaqi ak al imaam al Bayhaqi waxoon nañ la la tudd wa ghayruhumaa ak ñeneen ñu dul ñoom ñaar ñi rahmatullahi alayhim al imaam an-Nawawi rahimahullah mu ne al xadiisul arba'uun xadiis bi nga xam ne mooy. ñeent fukkeel bi muy quarantième hadith mu ne an ibni umar radiyallahu ta'ala anhuma annahu qala axada rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam bi mankibayya fa qaal kun fi dunya ka annaka gharib aw aabiru sabil wa kaana ibnu umar radiyallahu anhuma yaqul ida amsayta fala tantazir alsabax wa ida asbaxta fala tantazir almasa wa xud min sixatika limaradika wa min xayaatika limawtika rawaahu al-Buxaari rahimahu llahu ta'aala kon al-imaam an-Nawawi mu ne alxadiisu xadiis bi nga xam ne mooy quarante bi mu ne an ibni umar mu ngi koy jële ci seydina wa mawlaana abdallah di doomi umar radiyallahu anhuma annahu qaala mu ne nee na axada jàpp na rasulullah ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam bi man ci bay dafa jàpp sama ñaari mbagg gis nga ni mu doon mawlaana ibnu umar bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di génn àddina jeune la woon voilà jeune la woon moom moom ci xale yi la bokkoon surtout tànk mais yonent way sasam xoolal rek moom Uhud la commencé kii Uhud xam nga baral dañ ko doon yóbbu ngi bu mu wàcc Uhud dañ koo présenté non mu Xandaq la fekki xare voilà nga xam ne mu ngi am ay quatorze ans léegi xoolal kooku mu nekk yonent way sasam jàpp ci ay mbaggam mooy yonent way sasam gis nga Mawlaana Ibn Abbaas mi supporté woon naan ko yaa ghulaam inni u'allimuka kalimaat xoolal voilà nii mooy ay voilà nekk imam bi wala lii rek wala kii ñu lay jiñ ngeen nii yow jombale nga nekk sax ñi nga xam ne waxuma la sax ñooñu mais am na ñoo xam ne jombale nga dégg mu ne axada dafa jàpp rasulullahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi bi man ki bayya sama ñaari mbagg fa qaala mu ne ma kun fi dunya nekkal ci àddina gu jege gii da doyadi ka annaka mel ni yow gharibun da tumuranke àddina bi jàppeel sa bopp comme si da tumuranke ab étranger ab doxandéem nga fi waaw aw aabiru sabil wala boo nga jàppe sa bopp te nga jàppe sa bopp aw wa mooy jàppeel sa bopp ba léegi ci àddina bi kuy jéggi aw yoon voilà jàppeel sa bopp ku tumuranke la koo xam ne comme boo jéggi abu yoon aw yoon boo koy jéggi da nga fay yàgg noonu kon nag àddina bi noonu la noonu la gaawee kon nag ah nekk fii mooy yàlla xaju fi kon nag jaamu yàlla kesee fi xaj moo tax mu ne wa kana ibn noo naa ne lii yonent bi alayhi salaam waxoon ko moom ah gone sa la moom de jeune la woon boo xam ne liñ ko jàngal du jaar ci nopp bi génn fii dugg fa dugg génn feneen de wa kaana ibnu umara soo taxit mawlaana doomu umar ji di abdallah radiyallahu anhuma yaqulu nekkoon na doon wax naan ila am sayta yow camsi yow nit ki dégg njàngaleem yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ila am sayta boo xëyee fala tantazir as-sabah bul nekk gis nga bu gontee boo gontee bu ngoon bu borom bi defee nga fekk ngoon yow bul xaar suba di programme naan suba lii ak lii non yow jàppal ne yow moom tay ngay faatu ci guddi gi voilà ngoon gi moom doo ko jaw mooy bu boobaa dina tax nga xam ne dajeek sa borom dina tax yow mooy yàlla doo ko fa def won bul xaar suba de wa idaa asbaxta da boo xëyee suba fekk la fi falaa tantaziril masa bul xaar ngoon mooy yow melal ni saa su jaamu yàlla ji bépp jamono ju nekk jàppal na jamono ju nekk mën naa nekk sa bés bi ngay wuyu sa borom voilà te nag jaam bu ne jamono ji ngay wuyu ci sa borom moo war a nekk bés bi ndax ci sa bés yi ndax da nga koo war a waajal ndax xam nga ne da ngay wuyu ji soppe te nga ne nee na képp ku sopp dajeek man dinaa sopp dajeek moom man ahabba yonent bi saa saa ma ko man ahabba képp ku sopp liqaa allah dajeek yàlla ahabba allah liqaa'ah borom bi dina sopp. tabaaraka wa taala dajeek moom kon nag mu ngoog saa su ne nga nekk ci loolu waaye du la teree nag sa àddina li ñu fi war a dox war koo def nga koy def kon mu ngi noonu nag moom la la doon wax mu ne wax xustareel jàpp min sihhatika ci sax am santé mooy sax wér jamono ji ngay am wér gaawal nga def ci lu baax li maradika ngir sa feebar mooy fexeel yow jamono ji nga xamante ne nii dangaa nekk ci koo xamante ne nii ah mooy jamonoy eh, wér defal lu baax voilà ba boo xam ne moo tax boo feebar bu la feebar dikkalee ah loolu noonu garawul borom bi tabaaraka wa taala ñiy fay retraite moo la dàq fay retraite voilà yow li nga war a def bi nga nekkee cocc dara dalu la ne pekke lekk boo ko deful da ngay ba boo feebaree yoo koy doo ko def kon nag profitool ci sa jamonoy santé nga toog naan am naa jot di kii di a dal di kii gaawal nga def ci yiw voilà li mara bi ka nga anticiper ko sa mara sa feebar gi nga xam ne man na laa dal de bu boobaa dootoo tal leneen bu boobaa wa mu ne wa min hayatika li mawtik te tamit jàppal ci sa dund gii booy dund gaawal nga def ci lu baax li mawtika balaa dee di ñëw ndax bu dee ñëwee moom na de toute façon too def lu baax ah voilà defal fii ci sa dund gi fekk yaa ngi amul dund defal loo xam ne da lay jariñ sa digganteeg sa borom ndax kat gis nga boo faatoo jeex na amatul jëf mu ngi noonu le kon nag mu ngi noon mu ne rawahu hadis mii ne sonoona ko al-Bukhari yu dal imam al-Bukhari rahmatullahi alayhi kon al-imam an-Nawawi rahimahullah mu ne al-hadith al-hadi wal arba'un mu ne al-hadith hadith bii muy wax mooy hadi eh, benn wal arba'un mooy avant-dernier <laughs> hadith yi voilà mooy bii buñ ko waxee benn hadith a ciy def mooy quarante an xadis bi hadisu benn juróom ñi juróom ñe benn juróom ñoo ñeent fukk ak benn mu ne an abi Muhammad Abdillahi bni Amr ibn al-Aas radiyallahu anhuma annahu qaala qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam laa yu'minu ahadukum hattaa yakuuna hawaahu taba'an limaa ji'tu bihi hadiisun sahiih rawaynaahu fii kitaabil hujja bi isnaadin saxiix kon al imaam an-Nawawi rahimahullahu taala muy indi kon xadis bi nga xam ne mooy xadis numéro quarante et un mu ne kii ki nga xamante ne nii mooy mu ne mu ne mu ne an abi Muhammad mu ngi koy jële ci ki nga xamante ne nii mooy xadisu euh, abu Muhammad voilà mooy bàyyi Muhammad moo doon dàkkantalam waaye lan moo doon turam mu ne Abdullah ibn Amr ibn al-As bi Abdullah ibn amr ibn al-aas radiyallahu mooy moom ak baayam yépp eh, eh, ay kii lañu woon eh, ay ay ay ay saxaaba lañu woon voilà <laughs> voilà mooy ñoom ñépp ay saxaaba lañu woon mooy mawlaana ibn abba ibn amr ibn aas voilà radiyallahu taala anhu abdallah la tuddoon baayam di Amr ibn al-As mu siiw mi ñoom ñaar ñëpp ay saxaaba la ñu woon radiyallahu anhu man nawu qaala nee na qaala wax na rasulullah yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dawal yàlla li nee na laa yu'minu ahadukum du gëm dëgg-dëgg ngëm mukk kenn ci yéen hatta ba kera yakuuna lay nekke hawaahu mooy ay bànneexam ay bëgg-bëggam tabaan day topp li maa jiitu bi li ma fi indi mooy fekk yow gis nga yonent bi sallallahu alayhi wa sallam boo yëgee ne digle na fekk yow leneen nga jàppoon loolu nga xamoon loolu nga nii noonu noonu nga doon doxale mais nga jàng tay ñu xamal la tay nga dégg tay ne yonent bi saa saam kat li bëgg wute na ak lii cee saasi gis nga boo bàyyiwul la nga bëgg topp li yonent bi saa saam bëgg yow xamal la sa ngëm yàlla des na voilà. ay naan non mag ñi nii nañ ko doon defe ma waxuñu la loolu nga naan nag lañ lay wax ay nii lañ ko fekkee suñu waaxi maam ma ne loolu lañ lay wax fekk pare woo la waaw kay loolu lañ la doon léegi nga xam ne loolu ay ngor ji bu ko diine maye ngor mayewu ko loolu yow waaye yow walla iyaazu billah kon mu ne kenn du gëm dëgg-dëgg gëm kenn mu nekk hawaahu ay bëgg-bëggam tamaan day topp li maa bi li nga xam ne moom laa fi indi muy sama alquran jeeg sama sunna seeg ni ma doxale kon nag mu ne xadis al imam an-Nawawi rahimahullah mu ne xadisun saxiix mu bi xadis la bu rawaynaahu ñun de daal dinañ koy solo fii kitaabil hujja bi nga xam ne mooy al hujja loolu Euh, al imaam Abul Fath Nasr ibn Ibrahim al Maqdisi moo ko bind ah mooy al hujja ala taarikil mahajja voilà <laughs> mooy ay lay. di ko dóor ci kaw ñi nga xam ne ñoo bàyyi yoon wu leer wi nga xam ne almahajjatul bayda yoonu lislaam wu leer wii gaa yi nga xam ne ñoo ko fi bàyyi topp li nga xamante ne nii ñooy bidaay voilà moom euh, al imam abul fath nasr ibn ibrahim al maqdisi muy génn àddina la quatre cent quatre-vingt-dix ah ci ginnaaw gàddaayu ñeen fukkeelu euh, kii euh, mooy ci ginnaaw gàddaay yonente bi sallallahu alayhi wasallam voilà quatre cent quatre-vingt-dix mooy ñeenti téeméer ak juróom ñeent fukk Euh, ci ay at ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci la génn àddina moom kitaab téere la boo xam ne ci wàllu tawxiid la di ci delloo li nga xam ne mooy biraakat yi ci gaa yi nga xamante ne nii ñooy gaa yi rek nga xam ne ñooy wax naan ay loo ñëw ñu naan baatin affaire baatin nañu yi ba ba seen waxi caaxaan yooyu ñuy wax ci wàllu aqiida kon nag mu ngi noonu moom la doon dàq di ko dal mu ne ci lañ soloowee xadiis bi kon nag mu ngi noonu al imaam an na rahimahullahu taala léegi nag muy indi dernier xadiis lii mooy suñu dernier xadiis bi ci tegu kon nag mu ne muy alxadiisu saani wal arbaun an anas ibn malik radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul qaala allahu ta'ala ya ibna adam innaka maa dacawtanii wa rajawtanii gafartu laka calaa maa kaana minka walaa ubaalii ya bna aadam law balagat dunuubuka canaana as-samaa'i summa istagfartanii gafartu lak ya bna aadam innaka law ataytanii biquraabi al-ardi xataayaa summa laqiitanii laa tushriku bii shay'an la ataytuka biquraabihaa magfiratan rawaahu tirmidiyu rahimahullah wa qaala xadiisun xasan kon al imaam an-Nawawi muy indi xadiis bi mujj ci arba'iin yi te moom la ñuy tëje door a dugg ci buntu bi mu waxoon voilà loolu ñu bari dañ koy waxoon naa la duñ ko tuddaale te dane woon ci la gisoon nañ introduction bi ci mëmbëstal bi moo ko waxal boppam ne li naa def benn buntu ca gannaaw ngir leeral nan la ñuy tekke bindee ak leeral baat yi kon loolu insha allahu taala niñ def wax muqaddima bi introduction bi dañ ko ci boole kon lii nag mooy xadiis yi bii mooy mu ci mujj mu ne al xadiis xadiis bi nga xam ne asaani yi ñaar wal arbauna ak quarante muy ñaar ak ñeen fukk ñaar fukk ñeen fukk ak ñaar wax nañ la loolu la ci boole loolu la def ci quarantaine quarante-deux hadith ñeent fukk ko hadith ak ñaar mu ne an anas mu ngi koy jeexale ci xaadimu rasulillah sallallahu alayhi wasallam moom la jeexale haditham mu ne an anas mu ngi jëlee ci sayyidina anas radiyallahu anhu yal na borom bi kontaan ci moom annahu qaala nee na mu ne sami'tu man bi anas dégg naa rasulallahi dawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam yaqulu muy wax mu ne qaala allahu taala mu ne borom bi tabaraka wa taala de nee na ya ibna adam ee eh, yow doomu aadama bi alayhi salaatu wassalaam innaka dëgg-dëgg yow de ma da'awtani wa rajawtani mu doomal ñaan mukk daal di may dagaan di yaakaar mukk lu dul boo ko defee de ghafartu laka ala ma kaana mink dinaa la jéggal ci ak ci kaw lépp loo wala mooy boo yow daal fekk yaa ngi de yaa ràññee xam te nangu ne maay sa borom loo mën a def ci bakkaar boo ñëwee wooma ngir ma jéggal la te yaakaar sama njéggal kooku man dinaa la jéggal wala ubaali ak bakkaar boobu du mu man di tol faale ma ko voilà <laughs> voilà <laughs> mu ko bàyyiwul xel naan boo ki bakkaar yi mu def dafa rëy ba comme ngam jëlam war naa war na kii nit yàlla xoolul waaw lépp la jéggal inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a borom bi nee na borom bi ci moom suratu zumar moom mooy jéggale mboolem bàkkaar yi mu ne yabna adam eh yow mu ne yabna adam yow doomu aadama bi alayhi salatu wassalam suñu maam adam boo ne boobu tuddee da ngay wax alayhi salatu wassalam yonent la woon te du n'importe qui ah voilà nekk fi ay adam adam tubaab kii kii évolutionniste daaw du yooyu tax benn gëdd buñ ko am ci suñu maam yi xam ne kenn ci ñun du def lu baax lu dul ci moom lay dellu voilà tout moroomu gars wala yàlla bi daa gars yi dañoo foog ne man dama nag yab na adam yow doomu aadama bi alayhi salatu wassalam law balagat zunubuka gis nga bu jote woon say bàkkaar bu bari woon bare ba ba jet anaana sama gis nga mooy boo xoolee ci kaw asamaan jël bët la ngay gis bu gën a kaw mooy niir yi moo tax ñenn ñi sowi niiru asamaanee sax bu doon ne yow sa bàkkaar yi fi nga taxaw ci suuf si dafa fees deel addina bi ba laal di titiye nuage li di laal li nga xam ne mooy mooy mooy mooy mooy mooy niir yi sax loolu mu ne say say say bakkaar yow doomu aadama bi bu jote woon foofu sax summa staghfartani ginnaaw gi nga ñaan ma jéggal man sa borom ghafartu laka konoonte kon dinaa la jéggal yabna adam yow doomu aadama bi alayhi salatu wassalam innaka dëgg-dëgg yow law ataytani boo ma dikkaloon yawmal qiyaam dikkal ma bi quraabil ardi xataaya ci li nga xam ne daanaka moom ah, mooy jege na fees dell suuf si xataaya ci li nga xamante ne ay bakkar boo ma dikkaloon loo xamante ne nii daanaka jege na fees dell suuf si ci li nga xamante ne nii mooy ay bakkar sax voilà nga xam ne day fees daal lu jege fees dal nga indil ma lu toll noonu ci ay bakkaar ay ñaawteef summa laqitani ginnaaw gi nga dajeeg man laa tushriku ba nga dajeeg man noonu le ma gis ne yow la nga dajeeg man laa tushriku bi shay'a te bakkaar yoo yële ma gis ne shirk bokkaale man dara bokku ci ca bakkaar yoo yële la ataytu ko konoon degoon dinaa la dikkal bi qurabiha ci li nga xam ne mooy lu jege fees dal maghfira moom suuf si loo xam ne njéggal mooy njéggalul yàlla moo ëpp loolu lé mooy da koo waxe noonu mais njéggalam féete na kaw loolu le voilà kon la ataytu ko kononte kon ma dikkal la bi qurabiha ah ci lu jege feesam fees moom suuf si maghfira ci njéggal mu ne hadis bi de rawahu sonoonaka tirmidi dal imamu tirmidi rahimahullah wa qaala mu ne hadisu lii da hadis la hasanun bu baax kon fii la arba'in yi jeexe wallahu taala alam bii di ñëw ñu dugg ci buntu bi mu waxoon insha allahu taala wallahu taala